kon ci suñu jotaay bii ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ chapitre numéro quarante six chapitre numéro cent quatre-vingt-sept doon wax baabu fadli salawaat bi doon wax gënee lu juróomi julli yi xadis bi nga xam ne moom lañ ci mujj woon gis moo doon xadis mille quarante six mu ne woon waan Usmaan ibn sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktuba fa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna mu ne kon suñu tom liñ tàmbalee ba léegi numéro quarante-six walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a tàmbale yawmul jumu'a Euh, le 16 euh, rajab yawmul jumaa tombeek le 17 vendredi 17 janvier 2025 ñu war a tàmbale chapitre muy tomb bu bees euh, di chapitre bu 188 bu dee ci ñun tom yi ñuy bañ tàmbalee ba léegi yi ñuy dugal ci archive ak yooyu ak nañ ko xaajale lii mooy suñu tom 47 Euh, al imaamu rahimahullahu di ko tàmbalee chapitre bi nga xam ne mooy chapitre cent quatre-vingt-huit ni ñu ko waxee léegi mu ne baabu buntu fadli salaati suba buntu bi day wax gëneelu julli suba wal asri ak julli li nga xam ne mooy tàkkusaan waxoon naa la nag julli suba ak fajar yooyu yépp dañ koy wax la même taxawoon nañ ci waaw que ne julli fajar ak julli suba bu dee ci côté eh, ñaar yi nga xam ne moom la nit ki njëkk julli nga xam ne ci suuf la koy wax julli ci loolu gàttal ci lool bu dee ku war a wax ci kaw la kookee ñaar yooyu muy njëkk julli lool mooy rak'atayil fajr nga xam ne sunna la waaye julli yi nga xam ne mooy farata mooy salaatu subhi moom ci boppam dañ koy woowe salaatul fajri waaw wa qur'aan al fajri inna qur'aan al fajri kaana mashhuuda waaw julli al qur'aan da jàng booy julli fajar waaw te moom lañuy ñuy wax ci kaw lu ñuy teewe la ndax malaaka yi dañuy ñëw kom niñ koy gisee ci xadiis yi bii yi dugg fii yi nga xam ne imaam dina leen indi fii xadiis mille cinquante bu Seydina Mawlaana Abu Hurayra dañu fay daje jamono jamonoy julli suba waaye naka noon julli tàkkusaan <coughs> kon inna qur'aan al fajr kaana mashhuuda waaw julli joojee waaw day jàng boo julli fajar day nekk jamono joo xam ne malaake yi nga xam ne ñoom ñoo yoroon kaaru guddi bi dañuy dem ñi war a ñëw jël kaaru bëccëg gi daal di ñëw ñuy awante comme ni ñuy relevante ci service waaw nga xam ne foo xam ne service continu la war a doon moo xam trois huit yi la ak nuñ ko mën a euh, tëggee mooy bu ñii di dem ñeneen ñee ngi ñëw ñu passante le service waaw malaaka yi alayhimu salaatu wassalaam yooyee loolu la ñuy def dinañ ci ñëw ci xadiis mille cinquante kon salaatu subhi dañ koy woowee salaatul fajri waaw même bu dee ne buñ nee salaatul fajri en général Abdullah ju jublu rakkaatay yi nga xam ne sunna la waaye julli bi nekk farata salaatu subhi dañ koy woowee salaatul faj te loolu gisoon nañ ko nañ ci eh, ci bi daal di leeral loolee. buntu bi nag al imaamu da koo samp ngir ginnaaw bi ñu génnee ci suñu jataay bi ñu génn chapitre bi ñu jeexaloon moo wax baabu fadli salawaat muy wax bunt boo doon wax gëneelu julli yan julli juróomi julli. loo tax noonu lañ ko intitulé en français les vertus des cinq prières waaw ndax ñoom la ci jublu léegi nag buntu bii mu teg ko génne ci cinq prières yoo xam ne ñaar yoo xamante ne seenu seddale ku daa gënatee màgg te nit koo xam ne mu ngi respecté ñaar yooyee li muy tegtale mooy mu ngi respecté yeneen yi ci des ndax respecté ñaar yii ñoo gën a jafe muy salaatu subhi wa salaatu al asr respecté di julli ni mu ware tey toppatoo ci heure yi ca waxtu ya ak nam nam jaadoo nam nam nam nam yellee ci ci jaam bi julli fajar ak julli julli suba ak julli tàkkusaan loolu moo gën a difficile moo gën a jafee euh, euh, matal képp koo xam ne nag xaafaza alayhima waaw daal dinay wattu ñaari julli yooyee daal dinay nekk koo xamante ne nii ku leen jàpp la téye leen am ci fulla jox leen ngir boroomam tabaaraka wa taala leen kooku day war ne yeneen yi léegi kon yeneen yi jaruñoo wax kon da seppi ñaari waxtu yoo xam ne nag ah seenu bur seenu fàddale ko dafa rëy waaw seenu ngëneel daa gën feddale ko al imam fii moo di fi xadiis commencé xadiis mille quarante sept jeexale ko mille cinquante deux 47 48 49 50 51 52 muy six hadith euh, bon dans les six hadith am na yoo xam ne jotoon nañ leen a gis insha allahu taala euh, romboon nañu comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee al imaamul xaafizu Nawawi indiwul nag fii aay ci kanam dafa ñëw rek dugg ci hadith yi kon ñu jël hadith boo xam ne jotoon nañ ko gis mooy hadith 1047 mu ne an abi Muusaa radiyallahu ta'ala anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man salla al-bardayni daxala al-janna muttafaqun alayhi al-bardaan as-subh wal-'asr kon al-imaamu al-haafidu an-Nawawi rahimahullah muy tàmbale ak xadiis bi muy mille quarante-six junni ak ñeent fukk ak juróom-ñaar mu abi Muusa mu ngi jële ci bàyyi Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu anna rasulallahi te ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam man salla képp koo xam ne julli nga ñaar yu sedd yi ah <laughs> daxalal janna lan mooy albardayni al imaam an-Nawawi ci suuf mu ne albardaani as-subh wal asr waaw li ñu nag ci albardaani mooy as-subh mooy jullit suba wal asr ak jullit tàkkusaan yeneen ci may saasaam ne ku julli lool sax ci sax ci julli di leen respecté kooku moom daxalal janna dugg naa jana waaw mu ngi mel ni dugg naa jana te faatoo ko mu cause yu ko paase mu ne xadis boobu muttafaqun alayhi al imaamu al xaafiz al buxaari na ko noonu al imaamu muslim abul xusayni rahmatullah alayhima ñoo ko bokk solo xadis bii nag romboon nag ñu gisoon ko muy xadis 132 fa la jaaroon muy chapitre 13 euh, baabu fii bayaani kasrati turuqil xayr foofu lañ ko gisoon mu ne woon as-saadis ashar an abi muusa al ash'ari radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man sallal bardayni daxalal janna muttafaqun alayhi te waxoon nañ la boobee bañ koy gis ne dana ñëw xadis mille quarante sept mu ngi nii borom bi tabaaraka wa taala andi na ko falahul fadl waaw <coughs> wal man <coughs> kon xadis yi lépp luñ ci waraan naa wax yaa fay gisoon nañ ko boobu wala da nga delluwaat léegi xanaa leen rek lañ ci yokk mooy lëkkaaleem ak suñu bunt bii di wax ngëneelu. julli suba ak faj ak tàkkusaan ne na leen yeneen saa saa nee képp koo xam ne nekk na koo xam ne dafa xaafala dafa wattu ñaari julli yi di ko julli kooku doy guna àjjana kon loolu doy na ci mooy assurance la ki nga dugg àjjana xam nga àddina bii dañ lay waxee assurance bi ak assurance nangam ak yoo xam ne léeg-léeg dañ la koy wax sax dara dal la waaye <laughs> sa oto bi sawaay am ku tooñ waaye gaa yi fa la ñuy nekk lu nekk ñu dugg ci pour ñu réparer la maa su réparer sax léeg-léeg mooy gën a gaaw mais bu dee dañ laa war a delloo nag xam ne oto bi yàqu na te yow responsa doo responsable accident la non responsable ñu xam ne oto bi c'est irréparable waaw kenn mënu koo réparer waat moom kay jëndal la beneen rek nga gis ñuy ñuy tendee falak bëgg laa proposer xaalis boo xam ne ne la bon nañ la jox somme sàngam parce que jëndiwaat oto loolu la ñuy bañ waaw daw loola ba nga xoox <laughs> waaw léeg sa kër sa sa kaw waa ji sa voisin bi am fu bënn ci moom muy toq sa kii wala sa robinet bouché <laughs> sa évier bi cuisine yi wala sa toilette yi ngay woo ngaay ñu lay dawloo seen dikk yëg nangam te pourtant noo garanti woon bi moo tax yooyu garanti doomi aadama moom <laughs> wal iyaazu billah waaw dinañ ko lew de waaye balañ koo def nga xaw a àgg laa bi siina saway ne waaw boo mayul di ci dugg léegi nag te yooyu yëpp garanti doomi aadama la leerul li leer daal mooy garantie borom bi waaw ku julli ñaar yii moom daxalal janna waaw hafiz ala hadaini ala hataini salataini waaw bu ko yow di dugg al an-Nawawi rahimahu allahu taala mu teg ci hadis mille quarante mu ne wa an abi zuhairin umaarata bni ruwaybata radia allahu taala aanhu annahu qaal sami'tu rasula allahi sala allahu alayhi wasallama yaquul lan yalija annaara ahadun salla qabla tuluu'i ash-shamsi wa qabla ghuruubihaa ya'ni al-fajra wal 'asr rawaahu muslim rahimahullahu taala kon al imaamu an-Nawawi rahimahullahu taala mu tegal ñu ci xadis bi mu ne waa Abi Zuhayr mu ngi jële ci koo xam ne moom lañ naan Abu Zuhayr nan la tuddoon mu ne Umaara waaw Umaara nag la tuddoon ibn Ruwayba <laughs> Umaara ibn Ruwayba <laughs> waaw moo waxoon gouverneur ba wayew say ñaari loxo yi nga xam ne mooy di ñaan julli imam ba taxaw di ñaan di tàll loxo yi <laughs> mu ne way yàlla borom bi kii ñaari loxo yi rek <laughs> waaw ay yenn du sunnaa yenente bali saa saam doonu loon def noonu hmm, lay <laughs> Umaaratu ibn Ruwayba radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala mu ne sami'tu rasulallah mu ne man di dégg naa dawal yàlla li sallallahu alayhi wa yaqulu mu naan lan yalija naara lañ mukk yalija du dugg annaara sawara ahadun kenn koo xam ne salla julli na qabla tulu'i shams laata jant bi di so hmm? eh, di fenk di fenk fenk mooy génn laata jant bi lever du soleil mooy julli fajar la ci jublu wa qabla ghurubiha waaye julli laata jant bi di génn waaye tamit laata jant bi di so ki julli ñaar yooyu moom du dugg kenn amul kenn kuy julli loolu pare du dugg sawara mu ne yaani loolu mu jublu nag qabla tuluu'i shamsi mooy alfajr mooy julliy fajar waaye wa qabla ghurubiha laata muy sox laata coucher du soleil julli yooyu mooy asr julli foofu julli asr moo dem ba foofu muy tàkkusaan mu ne xadis bi rawaahu soloo na ko muslimun al imaamu abul husayn muslim ibn al hajjaj rahmatullahi ala al jami' kon laaj bi mooy est ce ko soloo ñu ne déet sëriñam al imaamu ahmad soloo na ko al imam abu daawuda solo na ko na ko noon alimaam Ahmad ibn Shu'ayb an-Nasaa'i rahmatullahi ala al-jamii' Muslim ñaari kii la ci di tegale ñaari version ci hadis bi eh, wa kitaabul masaajidi wa mawaadi'i as-salaat hmm? kitaabul masaajidi wa mawaadi'i as-salaat baabu fadli salaatay subhi wal asri wal muhaafadati alayhimaa mu ne wa haddasanaa Abu Bakr ibn Abi Shayba mu ne te nettal nañu Abu Bakr ibn Abi Shayba di Abdallah ibn Muhammad ibn Abi Shayba gis nañ ko jotaay ba léegi al-Absiyyu mawlaahum al-Kuufiyyu al-Waasitiyu rahimahullahu ta'aala wa Abu Kurayb ñoom ñii la boole woon Abu Kurayb Muhammad ibn al-Alaa ibn Kurayb al-Hamdaaniyu al-Kufiyu sëriñu waa kutubu sitta léegi nag mu yokk ci keneen wa Ishaq ibn Ibrahim di Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar ibn Ubaydillah ibn Ghalib ibn al-Warith ibn Ubayd ibn Ubaydillah ibn Atiyya ibn Murra ibn Ka'b ibn Hammam ibn Asad ibn Murra ibn Amr ibn Hanzala al-Hanzali at-Tamimi al-Marwazi Abu Yaqub si woon ci Ishaq ibn Rahawiya rahmatullahi ala al-jami' jami'an mu ne ñoom ñi ñépp man Waki' ñoom ñëpp ñoo ko jëlee ci Waki' di Waki' ibn al-Jarrah ibn Mali' ibn Adi ibn Furs ibn Jumjuma ibn Sufyan ibn Amr ibn al-Harith ibn Amr ibn Ubayd ibn Ruwas Abu Sufyan ar-Ruwasi al-Kufi al-Asbahani an-Naysaburi al-A'war rahmatullahi alayhi mu ne qaala Abu Kurayb mu ne sama sëriñ bi ci digg bi da Abu Kurayb sëriñ waa kutubu sitta rahimahullah moom nii la ko wax dana haddathana Waki' moom dana nettali nañu Waki' an Ibn Abi Khalid mu jële ko ci doomu abi Xaalid di Ismaa'il la tuddoon ibn abi Xaalid Hurmuz Abu Abdillah al-Bajali mawlaahum al-Kuufi rahmatullahi alayhi da ngay gis ne hadith bi hadith waa ahlu Kuufa la <coughs> gis kii ñoom mooy boo génnee Ibn Rahawi hmm? eh, eh, eh, ñoom. Abu Bakr ibn Abi Shayba Abu Kurayb ak Waki' ñoom ñëpp waa Kufa la Ibn Abi Khalid tamit mi waa Kufa la Ismaïl ibn Abi Khalid Hurmuz al-Kufi rahmatullahi alayhi <coughs> wa Mis'ar kon ci ñaari nit la ko Waki' jële muy mu ne Ali ibn Abi Khalid wa Mis'ar ak ñetti nit wal Bakhtari ibn al-Mukhtar wa Mis'ar kan mooy Mis'ar mooy Mis'ar ibn Kidan ah, Abu Salama al-Hilali al-Amiri moom it Kufi la woon rahmatullah wal Bakhtari ibn al Mukhtar moom it kuufi la woon de al Bakhtari ibn Abil Mukhtar ah kon loolu mooy al Abdi al Kuufi waaye Basri la woon en même temps euh, sami'uhu ñoom ñi ñëpp ñu ne dégg ah, lañ mooy ibn Abi Khalid Mis'ar ak al Bakhtari mu ne sami'uhu min Abi Bakr ibn Umar ibn Ruwayba mu jëlee ko ci doomi saxaaba bi indi hadis bi ibnu Umar ibnu Ruwayba moom itam saqafi la waaye kuufi la woon Abu Bakr rahimahullah ñoy tàll la waa Kuufa la léegi moom mu jële ko an abiihi jële ko ci baayam nga xam ne moom it kuufi la woon voilà <laughs> Umar ibnu Ruwayba saqafiyu euh, Abu Zuhayr ñu ne Abu Zuhayra al-Kuufi nga xam ne foofu la wàccoon nekk saxaaba euh, yonent bi alayhi salaatu wa salaam qaal sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul lan yalija an-naara ahadun salla qabla tulu'i ash-shamsi wa qabla ghurubiha ya'ni al-fajr wal 'asr léegi fa qaala lahu rajul bi mu waxee hadis bi xam nga lii tuddoon nañ ko fi <laughs> tuddoon nañ ko ci Riyaad bi fa qaala lahu rajul am benn waay bu ko wax min ahli al-Basra bu bokk ci waa Basra ne ko anta sami'ta hadha min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow hadis bii nii nga wax yow mii wax lii yow yaa dégg wax jii ne yaa dégg ci yonent bi alayhi salaam lii yaa ko dégg ci moom qaala rajul ah qaala naam sama bàyyi ne ko naam dinañ gis ci hadith bi ci tegu mooy ni mu ko ndax daan bi teg ci beneen waaw ñetti yoon la ko def qaala rajul waa nag ne ko wa ana ashhadu man itam maa ngi seede ne anni ka man nii di la laaj sami'tuhu dégg naa min rasulillahi ci ndawal yàlla sallallahu alayhi waaw sami'atu dégg na ko udunaaya sama ñaari nopp wa wa'ahu te takk na ko qalbi comme Abu Shurayh xelam doon wax <laughs> te sama xol takk na ko xoolal al imaam euh, euh, kii Muslim bon da koo da koo indiwaat hmm? da koo indiwaat léegi xoolal euh, fi nga xam ne ci lay wax ne ñetti yoon ñetti yoon la ko wax waaw waaw imaam Abu Dawud moo indi version bu ak sëriñ imaam Ahmad mu ne haddathana Musaddad imaam Abu Dawud mu mu ngi ko indi woon ci kitaabu salaat baabun fil muhaafazati an waqti salawaat mu ne haddathana Musaddad mu ne nekk na Musaddad di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasani al-Basri rahmatullahi alayhi an Isma'il ibn Abi Khalid gis nañ ko sànq mooy Hurmuz al-Kufi al-Bajali mawla rahmatullahi alayhi qala haddathana Abu Bakr ibn Umarata ibn Ruwayba mooy doomu saxaaba bi gis nañ ko sànq an abi gis nañ ko sànq radiyallahu ta'ala anhu qala sa'alahu rajul min ahli al-Basrati fa qala akhbirni ma sami'ta min rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam benn waay <laughs> daf ko laaj waa jooju nag xamuñ kañ la ab saxaaba la mais dafa ñëw laaj saxaaba bii di Umaara mais Umaara xamul woon ne waa ji saxaaba la voilà <laughs> mu ne ko axbirnii mu ne ko yow xabaare ma maa sami'tu waaye maa ngi lay ñaan nga xabaare ma maa la nga xam ne sami'tu dégg nga ko min rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam qaal léegi nag Umaara ne ko radiyallahu anhu ibnu Ruwayba ne sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi yaqul ne man di dégg naa ndawal yàlla li dem lu ma dégg ci moom man di dégg naa ko yaqulu mu naan laa yalijul naara rajulun salla qabla tulu'i shamsi wa qabla an mu ne dégg naa ko mu naan du dugg safara mukk mukk mukk góor waree góor nag tekkiwul ne kon jigéen bokku ci mooy nit waaw amul masbuum te góor tekkiwul ne eh, rijaalun minal insi ya'uduna bi rijaalin minal jinni kon jigéen jinne yi ci lañ waaw góor ak jigéenu jinne yeeg góor ak jigéenu nit ñee ci yam képp koo xam ne def na lii laa yàlla ju dugg annaara safara rajulun waaw koo xam ne sallaa julli na qabla turu'i shamsi laata jant bi di di di fenk di génn wa qabla an waaye laata muy sox qaala waa ji ne ko nag waa ji ko laaj ne ko anta sami'tahu minhu ne ko yow yaa dégg lii ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam salaasa marrat ñetti yoon mu ngi nii waaw ne ko anta sami'tahu minhu anta sami'tahu minhu qaala naam kulla daalika yaqulu sami'athu udunaaya wa wa'aahu qalbi waaw mu ne bu ci nekk mu ngi naan ko waawow waawow sama ñaari nopp ñoo ko takk ñoo ko dégg sama xol daal di koy takk takk fa qaala ar-rajul léegi nag waa ji wax ne ko wa ana man mii it sami'tuhu sallallahu alayhi wa sallam yaqulu zalika man mii dégg naa ndawal yàlla li saa salaam muy wax lii nii nga xam ne nee nga moo ci moom nga ko déggee ci riwaay imaam muslim beneen bi dane ko sax ci bërëb ba nga ko déggee man fa laa ko déggee waaw <laughs> ah, am imaam muslim wax nañu ko dajale ah, boole bon bee de ci beneen sëriñu waa kutubu sitta la ko jëlee mu Yaqub ibn Ibrahim ibn Kathir ad-Dawraqi rahmatullah alayhi moom la ko jëlee dana wa haddathani Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi qaala haddathana gën nañ ko gis këri sëriñu waa kutubu sitta yi ci la bokk mu ne Yahya ibn Abi Bukayr mu ne nettal Yahya ibn Abi Bukayr Abu Zakariya al-Abdi al-Kufi al-Baghdadi al-Qadi rahmatullah alayhi qaala mu ne haddathana Shaybani mu nekk leen nettal mooy Shaybaan di Shaybaan ibn Abdirrahmaan at-Tamimi mawlaahum an-Nahawi Abu Muawiya al-Basri ah, am ñu ne non Kufi la waaw kuufi la rahmatullah alayhi kon Shaybaan an Abdul Malik ibn Umayr moo ko jëlee ku naan Abdul Malik <clears throat> ibn Umayr gis nga càllal bi nu mu guddee par rapport ak jële ibn Suwayd ibn Jaari al-Qurashi al-Kufi al-Lakhmi al-Kufi rahmatullah alayhi an ibn Umar ibn Umar boobu nag mooy Abu Bakr moom lañ gis fee as-Saqafi al-Kufi rahimahullah alayhi an abi mu jëlee ko ci baabi Umar ibn Ruwayba radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa yaliju naara man salla qabla tuluu'i shamsi wa qabla ghuruubihaa mu ne wa indahu rajulun min ahlil basra ba mu waxee xadis bi am nekk mu nga woon foofu benn waay bokk ci waa Basra fa qaala mu ne ko anta sami'ta haadaa mina nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam yow yaa dégg lii ci ren saa su qaala na'am mu ne ko waaw mu ne ashhadu bihi alayhi man mii maa ngi seede lii tamit ci ren saa su ne dégg naa ko ci woon qaala wa ana ashhadu mu ne man mii maa ngi seede tamit laqad sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yaquluhu bil makaani alladhi sami'tahu minhu waaw <laughs> waaw bi Ruwayba euh, Umaara ne man mii ñoo ko waawu maa ngi seede ci Yonent sallallahu alayhi wa ko man itam maa ngi seede kene dégg naa Yonent sallallahu alayhi muy wax lii ca bërëb bi nga xam ne yow mii ci nga ko dégg <laughs> ñoo bokkoon nekk foofu foo nga ko dégg nga ne foofu nga ko man mii foofu laa ko dégg woon waaw Allahu léegi kon xadiis bi ginnaaw njàng njàngat bu njëkk bi muy taxriij bi léegi deuxième njàngat bu ci am mooy léegi <clears throat> ana lëkkaalimu buntu bi ñu ne leer na xam nga xadiis bi ñu jóge dana ku julli ñaari waxtu yooyu moom fajar ak tàkkusaan albardayn daxalal janna kow day du wàññi la bii nag parce que <laughs> fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'id borom bi loolu wax yawmal qiyaam moom ñaari mbira benn pàcc mbooloo ajjana lañ jëm wa fariqun am beneen pàcc boo xam ne moom fi sa'iri ca safara lañ jëm léegi bële bële hadith biñ njëkk jàll nee na la ku julli ñaar yee di gënu ko ajjana waaw te fa man zuhziha zuhziha anin naar wa udxila al janna faqad faaz <laughs> moo moom mooy ci gañe yonent suñu boroom nee na képp ku ñu soril sa war a dugal la àjjana kookee yawmal qiyaam kooku mooy ci tonaw kooku mooy ci gañe kooku moo réussir waaw kooku moo gañe hadith bi ci kaw assuré la àjjana hadith bii tegu ci mu teg ko moom moom assuré la ñu mooy ila mooy waaw <laughs> lan ci arab ab arab ab ab ab axal arab moom boo ñëwee ñaan ko mu ne laa ontiit man duma la jox wala mu ne la yooyu yow man ngaa retenter waat sa chance amaana mu jox mais mu ne lan moom bu la ko waxee moom bi boo nga dem toogi rek te xam ne moom c'est fini quoi <laughs> non doo am tos mooy nga tartewaat retartewaat mille fois c'est ak bii moo yem doo am dara qul lan yaj'ala naar ahadun salla qabla tulu'i shams du dugg safara mukk képp koo xam ne julli nga hmm, laata jant bi di euh, fenk waaye laata mu ngi sox mooy mu assuré la kon du dugg sawara allah ñaari julli yooyu ki nga xam ne moo ci moo leen wattu nekk koo xam ne ku leen tapp ku leen jàpp la daal di leen euh, toppatoo nga xoog ba kon loolu la ndax lu tax ñaari waxtu yi am na luñ ci waxoon bañ ko gisee xadiis Seydina Abu Muusa biñ la doon wax xadiis cent trente-deux parce que la joo xam ne jamonoy fajar nelaw yi day neex <laughs> comme ni ko ni ñu ko xam <laughs> waaw te Iblis fi lay gën lu gën a mbàjj <laughs> surtout jamonoy eh, hiver bii ñu ne ci Europe bi waaye même fu tàng fi sax ñu mu tàng tàng guddi gi ngay am problème mu nelaw di nelaw moom daal daa mel ni bu fajar giy jege te ngay commencer nag mën a for bët li nga nekkoon guddi gi yëpp di tàpp yoo ak yëpp waaw léegi nag nga ab ca faandawu nag dallu bu baax rek nga jekki dégg allahu akbar allahu akbar suñu wax tuuti booy tëddaat boo mooy naaj wee lay yee parce que yooyu dafa naqaree bakkan jamonoy raax la bu njëkk bi fajar jamonoy dallu la jamono la joo xam ne waxtu dawlu jamonoy nooflaay la nelaw jamonoy nelaw yu neex la <laughs> waaw waaw fala nelaw yooyu dina neexe gina way moom boo sàgganee tuuti fajar doo ko julli alors que jamonoy asr nag nga ne waa jamonoy asr ñu ne la parce que jamonoy asr jamonoy finir le boulot la ak njëkkante nit ñee ngi yàkkamti oh, ku nekk ci tool ba nga newoon yaa ngi waajal bala laa timis ngay fekk fii nañ daaw ñibbi daaw waaw ñuy njëkkante ak tamit on va finir on fait vite waaye sa waay yow euh, nañ gaaw parce que demain matin la waa war a jël si commande bi quoi aywa te dañoo war a dem quoi waaw bala bu li di jot fii aywa <laughs> waaw ñi nekk borom commerce ya nekk fa jaaykatu jën yi marché yi xumb lool waaw ci tàkkusaan gi ñii ma ngi jënd ngir ngir defal ay fiiriir reer <laughs> ñii ma ngi ñëw di kii ngir dekkali ci reer ñii ma ngi def leneen. ah kaay leen ñu gaaw jamono yi soxlaa la woo xam ne nit ñi dañuy nekk ci seen yitte bu baax mooy wala asr gis nga ni tudde al asr mooy loo xam ne dañ lay pressé waaw asra mooy pressé na mooy mooy weñ li ngay jàppee ab ab ab yére fóot ko di ko weñ di ko pressé ngir ndox mi deñ noonu daa mel ni waxtu wi noonu lay def nit ñi waaw ñi nekk ci yitte yëpp nga gis leen ñuy jëkkante ngir gaaw finir balaa la la tombée de la nuit léeg-léeg ci loolu la ñuy yittewoo ba fàtte julli ji nag waaw wala du ñu ko fàtte sax waaye ñu nekk fi naan xaaral xaaral xaaral waaw <laughs> waaw tilka salaatul munaafiqiin gisoon nañ ko bee weesu day toog rek yarqubu shamsa waaw ba jant bi waaje kii rek mu tëb waaw kon loolu mooy ki respecté nag julli ko ci waxtu wa waaw di ko respecté kooku day wane kii daal ak amul jiitee bu dee jamono yu naqaree respecté yii malgré ça moom lay respecté loolu daal lay wane waa ji malgré tout yu naqaree ñaari wax yi nga xam ne eh, daal di leen di di di di di di daa naqari ànd ak soxla yeeg ak bële nelaw yeeg yooyu yëpp mu mën a dagg nelaw yu neex yi mën a dagg quand jub malgré soonaam gi dafa guddee tëdd dafa liggéey woon wàcc ay deux heures du matin tëdd waaye deux heures de temps lañ ci teg parce que quatre mooy fajar bi biñ kii neewul ah waaye garaawul ah te tamit deful le fait baña bañ a régler bu dee foo xam ne du fa dee kii nodd di tay taylu bàyyi montre bi noonu wala régler ko régler woo xam ne régler tranquilliser conscience am képp la la wax doo ko gisee rek xam ne sa waay dugguwul ci li muy parce que doon na gën a régler montre yu bari ba pare ku nekk mu ne la nag ma yee julli ji nag moom mu régler benn affaire boo xam ne ngir wan ne rek te xam na ne buy kii du ko dégg wala mu fay ko kooku day wane noonu foofu la julli ji toll ci moom waaye nag ka nga xam ne malgré coono yaag neexaayu nelaw ba ak liggéey yeeg commande yi ko tiim ci asri jeeg takkusaan jeeg soxla ya moo am ñëpp ak tamit walla chauffeur bi nga xam ne nañ gaaw walla parce qu'il faut qu'on a euh, euh, Réfane ou ou ou Touba ou Njaaréem walla ou Koussanar waaw wala Matam balaa timis parce que bu timisee c'est mal éclairé waaw loolu teewuleen ñu taxaw ci yoon wi julli waaw kooku nag day wone ni ñii daal oh ñii daal yeneen yi lañ ngir kon yeneen yi moom jar da te comme que julli moom tanha anil fahsha'i wal munkar comme niñ ko gisoon ca buntu bële ñu génn day aaye borom la nga xam ne mooy eh, ñaaw téef yéeg yu ñu bañi mooy noon ñu ko wottoo noonu leen di fóote bañ set wecc waaw Allahu akbar ba pare bokk na ci ngëneelu ñaari waxtu yi mooy xadiis bi nga xam ne moo topp ci bii di ñëw bi ci tegu mooy liñ la waxoon sànq ne malaaka yi dañ koy fekk waaw malaaka yi relevelante ñii di jóg di dem di yóbbu seen service di di di quitter service bi ñeneen ñi di ñëw waaw nga xam ne ñii bu ñuy ñëw dañuy fekk ñuy julli ñee bu ñuy dem ñoom it bu ñuy dem ñeneen ñi di ñëw fekk ñoom itam ñuy julli ci ñaar waxtu yooyu lay nekk mooy waxtu fajar ak waxtu asr ci la ñuy relevelante allahu akbar allah kon nag loolu am na solo kon gëneelu li nga xam ne mooy julli ji mooy waxtu wi kon loolu day wane yooyu yëpp di wane ne daal a ah, aji julli ji aji kiy toppatoo yii eh, lépp luy ak tayeel ci jaamu yàlla deñ na ci moom lépp loo xam ne mooy ak takaasul ak kosal ak deñ na waaye sopp jaamu yàlla jooju loolu da koy wane allahu akbar allahu akbar waaw te daa bokk ca ña boroom ba doon wax waaw rijaalun laa tulhihim tijaaratu wala bay'un an dhikrillahi wa iqaamis salaati wa itaa'iz zakaati yaxaafuuna yawman tataqallabu fiihi al-quluub wal absaar liyajziyahumullahu ahsana maa 'amiluu wa yaziidahum min fadlihi wallaahu yarzuqu man yashaa'u bighayri hisaab alhamdulillah lool day lool day waneen wattu gu mu wattu ñaari julli waaw waaw mu bokk ca góor ña nga xam ne laa tulihim nit ña nga xam ne jaamu yàlla way ah góor yàlla yi nga xam ne laa tulihim tijaratun wala bayat du leen tëy du leen du leen du leen de ci jaamu yàlla tax ñu ñu doye dal jaamu yàlla tax ñu wacc jaamu yàlla tijaratun du am njaay wala bayun ab yaxantu wala bayun doo du jënd gum njaay de du ci benn ci yooyu boo xam ne day tax daal moom day tax ah, waaw di di sama liggéey bi moo moo tax xam nga waaw sawaay nooy def pour julli sa ta tàkkusaan non heure boobu damay liggéey ko ah oui yow bokkoo ci ñi waaw yow sori nga bokk ci ñi bokk sori nga yow daal sa liggéey bi moo priorité taal moom nga teg priorité ci ka ko sa julli yi au ba ngay ut nga ne man moom sama julli yi d'abord liggéey bu may am sama julli moom nu ma man di def dama koy def moom moom bu dee manu la nekk ma bale ngay bopp meloo noonu kon yow bokkoo ci laa tulhihim tijaratun wala bay' yow kay xam nga ne moos tulhika ak tijara wal bay' voilà yow xam nga ne moos li la distraire li la ëpp doole fa yow mooy yaxantumeeg njaay te loolu nag nekkul kuy jënd ko jaay kese de amuk te loolu liggéey ci entreprise bi laa nekk ak nekk ak lépp ci yem yooyu yëpp tijaara la waaw daa am loo ci amee lool ngay def defoo ko ci yàlla naa dañ lay fay selaa la chose daa am looy joxe <laughs> muy sa jot sa compétence ngay joxe bu weer deewee wala semaine ñu am luñ la jox c'est la même chose kon nag mbir mi lool la laa tulhiihim tijaara waaw góor ñee ñoom ñoom du leen du leen du leen fëkk du leen distraire am njaay wala bay'un waaye du càggante ne ab yaxantu an zikrillahi ci di tudd yàlla wa iqaamis salaa di fàttaliku yàlla ca seen liggéey ba ba lépp loo xam ne liggéey bii njaay mii lépp loo xam ne moom la ma yàlla xaraamal ma bañ cee dem ak lu bénéfice ba bari bari ma ne grawul maadaama qad naa laisser tomber yàllaa ko xaraamal naa baa mu daama waaw c'est ça c'est ça sama liggéey bii servir sàngara fan du ma ko def an zikrillahi man liggéey du ma kii may may fàttaleku li ma yàlla digal ak li ma di du ma ko def waaw li ma ko waaw mbaami la servir mbaam maa bañ waaw nga ba waaw an zikrillahi seen liggéey seen yooyu du leen préoccupé ci ñuy tudd yàlla wa iqamis salat te ba liggéey ba ne bu julli jotee ñu koy taxawal wa ita'iz zakat tey taxawal zakat tey taxawal zakat wa ita wa iqam wa ita'i waaw zakat nga koy joxe lu tax yaxaafuuna yawman ñoom de dañoo ragal waaw bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulub wal absar waaw bët ya waaye li nga xam ne mooy xol yaak bët yi ci la ñuy jàllar bi ko ndax kiitaangi bis boobee taraayu bés boobee li yajziyahumullah ngir borom bi fay leen ahsana ma amilu li gën rafet li nga xam ne moom lañ doon jëf wa yazidahum min fadlihi waaye it mu leen di fay ci ngëneelam wallahu te borom bi yarzuqu mooy wërsëgal man yashaa'u ku ko soob bi ghayri xisaab ci lu amuluk caytu ci lu amuluk xisaab kon loolu mooy li nga xamante ne nii mooy li e, ñii nii lool day wane ne ñii lañ mel ci ñii lañ bokk ah, allah ja'alana allahu minhum waaw yal nañu borom bi boole ci gaa yi way waaw nañu borom bi boole ci gaa yi léegi nag am na nag lu borom xam-xam yi di wax rahmatullah alayhim naan yonent bi alayhi salaam bu ne lañ yali jal naara ñaari mbir am mooy du fa dugg du waaw te loolu loolu lay wane loolu mooy li gën a dëgër mooy li gën a feeñ ci hadis te la utiliser ak beneen boo dañ naan boo amaana mooy lay yal yan mooy waa yi nga xam ne day toppatoo yii hein du ci sax waaye loolu dëgërul waaw li dëgër mooy ne du fa dugg du itu borom bi képp koo xam ne euh, euh, euh, moo tax borom awnul maabud naan ay aslan li ta'dib bi du fa dugg mukk ngir ñu koy buggal aw ala wajhi ta'bid wala boog bu fa duggee du fa sax waaye loolu yépp dugg ñaareel moom dëgërul waaw non non dugg ba loo xam ne ca lay sax non loolu ñépp xam nañ ne way ngëm yàlla bu man di doon bu dee deewaale na ngëm yàlla ak lu mu man di def même buy daan safara bu fa sax ndax borom bi dina génne yawmal qiyaam képp koo xamante ne nii ci xolam misqaala zarratin min iman lu toll ni pepp poobar ak lu ko gën a suufe lu ko gën woyof ci ngëm yàlla ku ko am dinañ la génne waaw kon kooku taxul ñuy wax kii nga xam ne daal respecté yi mooy dafa dugg du tout borom bi ci ngëneelam la wan ki nga xamante ne nii mooy euh, euh, euh, yonent bi alayhi salaam xamal ko lii que ne ku mel noonu moom c'est assuré moom du dugg fi nga xamante ne mooy safara du tout assurance xanaa loolu mooy li dëgër wallahu taala alam al imam al nawawi rahimahullahu taala mu teg ci xadis boo xam ne gisoon nañ ko dañ koy tudd rek daal di après ñu tëj daal di pare muy xadis mille quarante-neuf mu ne wa an Jundub ibn Sufyaan radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam man salla as-subha fa huwa fi dhimmatin lahu fanzur ya ibna aadama laa yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi shay'in laa yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bi shay'in rawaahu muslim rahimahullahu ta'ala hadis la boo xam ne euh, jàlloon na mu ne wa an Jundub hadis mille quarante wa an Jundub ibn Sufyan mu ngi jëlee ci saxaabu boo xam ne mu ngi tuddoon Jundub ibn Sufyan ah radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala nee na qaala rasulullah mu ne ne ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee na ah muy Jundub Abdillah ibn Sufyan ah mu ne yonent bi alayhi salaam nee qaala rasulullahi sallallahu alayhi man salla képp ku julli as-subha suba fa huwa kookee fii zimmatillah mu ngi ci kaaraangeeg yàlla waaw mu ngi ci protection yàlla ci kaaraangeeg yàlla fandur na nga seet nag tey wattu yam na aadama xoolal bu baax yam na aadama yow doomu aadama bi waaw na nga fexe ba laa yatlu bannaka Allahu nga lawaay bu la borom bi tabaaraka wa taala di topp de waaw di la laaj min dimmati yi ci kaaraange googee mooy la ko war a waral mooy julleem jam la nga xam ne moom la la ne képp ko julli moom yaa ngi ci kaaraange léegi nag la waral mu ngir borom bi defal la kaaraange booy julli boobu yàlla bul bul bul na nga ngal la waaye bul fexe ba yàlla di la ci laaj da la topp naan la waa sama julli ja moom noo defoon ak moom waaw bi sa it di waaw waaw waaw bu ci indi benn fell fell bu tax borom bi ëllëg mu lay questionner di la taxawloo naan la yow jaam sama yow mii sama julli jë sama la ma la gàlloon farata jama la tegaloon ana loo def moom lu taxoon nga sàggana ko waaw na nga fexe ba loolu moom na ci muccal sa bopp mu ne hadis bi rawaahu soloo na ko de muslimun al imaamu muslim abul husayn rahmatullah alayh hadis bi nag jàlloon na hadis deux cent trente-deux chapitre vingt-sept baabu ta'zim hurumatul muslimin wa bayan huquqihim wa shafaqati alayhim wa rahmatihim ila akhirih foofu gisoon nañ ko muy hadis deux cent trente-deux mu ne waan Jundub radiyallahu ta'ala anhu qaala qaala rasulullah sallallahu alayhi wasallam man salla subha wa huwa fi zimmatillah fa yaa fala yatlubannakumullah boobu noonu lañ ko yore fii fa fanzur ya ibna aadam fële fala yatlubannakumullahu min zimmati bi shay fa innahu man yatlubuhu képp yat képp koo xam ne borom bi sàkku na min zimmati yi topp la hi ci la nga kaaraangeem nga koy waral bi shay in laaj la lu tax kooku yudrikuhu ndax boo ko defoon du la ko laaj léegi la fekk yow nga nekk sànge la ko ba ñëw di la ci taxaw di la ko mooy yow kooku des na la jàpp summa yakubbuhu ginnaaw gi mu daal di koy sànni ala wajhi te bu koy dugal fi naari ca sawara xar kanam nga mooy jiitu fii naari jahannama ca sawaraaw jahannama waxoon nañ la hadis boobu gisoon nañ ko non seulement 232 mais gisoon nañ ko 389 hadis 300. quatre-vingt-neuf tamit hadis bi jàlloon na foofee gisoon nañ ko fee mooy dañ ko gisoon lii mooy ñetteelu yoon loo mooy ñetteelu yoon hadis bi di ñëw te boobu nuñ ko gisoon had eh, chapitre quarante-sept non ah non du hadis eh, kii euh, quarante-huit chapitre quarante-huit at baabu tahdhir min iidaa'i saalihiin wad-du'afaati wal masaakiin waaw mu doon waan Jundub ibn Abdillah radiyallahu anhu qaala qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam man salla salaata subhi fa huwa fi zimmatillah falaa yatlubannakumullahu min zimmatihi shay fa innahu man yatlubu min zimmatihi bi shay'in yudrikuhu thumma yakubbahu thumma ala wajhihi fi naari jahannama waxoon nañ la xadiis boobu dina ñëwaat bii nag mooy dernier bu mu ñëw Allah kon gisoon nañ ko ñaari yoon lii mooy ñetteelu yoon boo xamante ne ci la ñëw ta mooy diir ñee mooy diir diir diir mooy bu mujj boo xam ne ci lay fi ñëwaat moom xadiis bi nii kon ci kaw noonu ñu yem nii bii di ñëw ñu jël xadiis sayna Abu Hurayra radiyallahu taala an biñ la waxoon ne malaaka yi dañuy changer wante service bu malaaka yi di ñëw yeneen malaaka yi di dem te jamono yooyu ñuy ñëw jamonoy julli fajar la jamono yi ñuy dem ñeneen ñi di dem ñeneen ñi di ñëw jamonoy julli tàkkusaan la kon loolu la ñuy gis insha lépp des na nga ne ma baax xaaral waa léegi ana lëkkaale bi dikk la doo ci man lépp loo ngi mënoon a du gisaat waaye xanaa lëkkaale bi di ko mën a la waaw kay <laughs> ah, sant <laughs> bi mu am ak duyu bun bii mooy hadis mille quarante neuf bi mooy kon importance julli yi nga xamante ne fadlu salaati subhi ba borom bi boobu la yore saa salaam ne na moytu ba borom bi di leen ci laaj dara di leen euh, mooy zimmatullah <laughs> ku ko julli yaa ngi protection d'Allah non boo ko julliwul nag mooy yow léegi nag te à la merci des des des des des te à merci des seytaane yow yaa leen may mu ngi mel ni kër goo xam ne yow dëkk bi yëpp ay sàcc lañ yow ta maison est est ceinturée par des voleurs des larcins yu garaw ay addu kalteeki toje ay tojekat ay sàcc yu mag te ku nekk ci ñun nit ku nekk loo mooy yow sa kër muy sa bopp seytaane yi ñu ngi fu nekk di xaar di xool Euh, nan la ñuy a dugge ci sa biir kër muy sa biir yaram ngir yàqal la fa dara wala sàcc la dara bi ci gën a garaaw nag sàcc sa yàlla éy bu ñu tafoo sa ngëm yàlla booboo gën garaaw moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam méngale affaire bi ak protection d'Allah julli suba mooy noonu lañ moo tax mu ne innahu huwa moom c'est iblis wala iblis yaraakum innahu yaraakumu huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum ca suratul a'raf gis nga iblis da leen di gis yéen nit ñi yéen moom ak mbokkam yu jinneem yu seytaane foo xam ne du ngeen leen gis kon ñu ngi épier di xool di di surveiller di di di observer ana ban kuurañ la mën nga tël bu say défense di wàcc ñu lay dóoru kurtañ ngay watta ñoom seytaane dafa bokk nag ci défense yooyu nga xam ne moom ngay aaroo yi fajar boo ko defee yaa ngi yow yàllaa la protéger <laughs> tax naa la iblis yi bu lay la lay booleel xam ne da leen di dàq waaye boo ko deful mooy protection boobu yépp wadd na mooy yaay ki dem ci xeex bi nag ci xare bi nag ba pare solo armature solo dara yoroo mbubu koŋ yoroo dara yor benn benn booy doole <laughs> ab benn t-shirt ñëw sa waay koo xam ne flèche yaa ngi dal tël waaw xeej yaa ngi dal yow nga ñëw soo waay yow yow taxaw naan nii bon ngay xool nit ñi kii xool dara kii xaaral nga nga bi nga dë nga nga nga nga wadda iblis yi nag loolu la ku julliwul fajar na la leer ne yow yaa sa sa protection bi la sa borom tegoon yow yaa ko yow yaa ko yaa ko neeral léegi nag te à la merci de iblis léegi nag man nañ la ngànd bul foog ne ngànd gi saa buñ la ngàndee da nga koy yëg Iblis yi moom fu sax protection wàcce ñu ne sërëx waaw waaw la waajo doon wax naan waaja daa yóbbu woon benn mbokkam ñu ne ab jinnee ko jàppoon quoi ngir ñu ñaanal ko waaj defal ko ruqya <laughs> ngir jinne bi dem quoi mais lañ di ko defal ruqya waa ji ko andi woon moo doon yuuxu waaw te pourtant moom pour moom dara dalu ko woon moo tax yooyu iblis yi lay ànd ak yow yaa yaa ko sàngal man bon ah ah je suis clean voilà je suis man man yaa ngi ne ndekete yoo.